bismillahi min alshaytan irrajim bismillahi irrahmani irrahim wassalatu wassalaamu ala ashrafi almursalin wa imaami almuttaqin sayyidina wa nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmaina amma ba'd kon ginnaaw bi ñu sante suñu borom tabaraka wa taala di julli ci yonent bi salawatullahi wa salaamuhu alayhi tey dañu bëggoon a ñëw ginnaaw bi nga xamante ne nii ci lañu doon toppaat duruus yoo xam ne lañ defoon ci siira muy dund yonent bi salawaatullahi wa salaamu alayhi dafa am benn masala bu benn mbokk laajoon ñu bëggoon ci ñëwaat ndax dañu ko traité woon am na njuumte gu ci mbokk mi dafa laajoon euh, yal na borom bi fay ko ci wàllu riba bi jëm ci wàllu taux de change mooy dafa laajoon ne taux de change bi mooy bu ñuy weccee ko alal xaalis te ne euh, mooy fi koy defee bu dee monnaie étrangère bi monnaie zone non zone euro boo xam ne bokkul ci zone euro que ñoom dañ ciy teg ay mel na ni duñ la wecci comme lii nga xam ne boo officiel ne un égal six cent cinquante cinq ak ay virgule franc CFA ñoom duñ la wecc loolu mais am na frais yuñ ciy teg dina ay frais booy retiré xaalis ci gis yooyu boo demee ñoom am na frais yoo xam ne dañ leen koy fay loolu moo doon laaj foofu noonu eh, lañu fa traité woon ci côté ndax est xaalisu léegi loolu dugg ñoon côté boobu ah loolu ci as li ngay gis zakat lañ ko gisoon mooy est-ce que suñu monnaie yi ñuy yor en CFA dalasi yéen ak euh, euro dollar yooyu est-ce que ak tey xaalis la ñu yor muy li nga ne moom lañ argent pur waxuma xaalis comme ni ñu ko tudde léegi non xaalis xob xam ne comme ni jigéen ñi takk waaw takkaayu jigéen ñi nga xam ne dañuy xaalis fii est-ce que ñoom attey loolu lañ jox wala attey or comme or pur tamit yi xam ne leen door yeen jox est que ban atte lañ jox loolu gisoon nañ ci ba ne li gën a mooy ne est que mooy ñoom or bi ci lañ koy annexé wala leneen loolu yaatuloon nañ ko ak tamit bu boobaa est ce que taxaw li or taxaw ak xaalis jamono yonent bi salawaatullahi wa salaamu alayhi ñu ne woon te loolu mooy li nga xam ne euh, li ëpp fuuf l'écrasante majorité boroom xam-xam yi rahmatullahi alayhim loolu lañ taxaw ne waaw ndax lam doon lam doon lam euh, la xaalis bi ñu am ay yi ñu tudd léegi ay franc CFA euro rouble livre livre sterling ak yooyu dollar la xaalis parce que jamono yonent bi alayhi salaam xaalis bi dinaar rek dirham bi ay pièces la woon dirham mooy pièce la ci fidda ci xaalis boo xam ne pur la mais ñoom seen pièces yi xaalis la waroon doon noonu xaalis pur ak la yoo xam ne ci ci or la doon doon or pur loolu moo amoon loolu nag lañ doon taxaw boo gisee ak ay sariya yëpp yonent bi alayhi salaam jamono yooyu loolu lañ doon doxe ci loolu la wàcc léegi nag bi nga xam ne léegi or bi daanaka bareetul ñu koy yor dañ koy rënk dëkk yi di ko def ay ay réserve dëkk bu nekk am loo ci see denc waaw léegi loolu ak xaalis bi na ko noonu mooy gis ay nit koo xam ne ni dafa yor ay or yu bari du loolu léegi mbir mi mooy ci suñu xaalis yii ku ci ëppale ëppale la ay ay euro yu mu denc ci ay compte wala yooyu wala ay banque wala yooyu moom moo ëppale waaw léegi kon nag la xaalis xaalis pur ak or pur doon taxawaal doon doon doxe moom la lii du doxe comme ni ko imaamu Maalik rahmatullah alayhi laajal nañ ko laaj bu mel noonu waaw naan ko affaire fulus yeeg yooyu mooy yu mel noonu bu ñëwoon léegi nan lay demee ak or sa taye or rek xaalis mu ne nit ñi wallahi huwa imaamu Maalik imaamu daaru hijra waaw mu ne idaa zukira al ilmu fa maalikun najm la imaamu Shaafi'i rahmatullah alayhi doon Imaam Maalik ne nit ñi bu ñu ñëwoon jàpp der bi bu ñu demoon ba jamono ñu jël der der deru xar xar yeeg wala yooyu def ko monnaie d'échange sax bu boobaa mooy li war li li li doon repré la xaalis ak or ñu teg xaalis ak or fële jël ay der léegi loolu la ñuy loolu moo tax loolu moo taxaw taxawaayu xaalis ak or xaste yi nekkoon ci xaalis ak or day dal seen kaw Allahu akbar aw kama qaala lu mel noonu la al imaamu Maalik rahmatullah alayhi loolu la tontu waaw léegi foofu kon loolu leeraloon nañ ko que léegi ñoom mooy dañuy taxawoo mooy dañoo am valeur fiduciaire dañoo nekk loo xam ne samaniya lañ ci nee moom lañ ci taxaw loolu leeral léegi nag ñun suñu juume woon côté bi ñu juume woon mooy ginnaaw bi nga xamante ni nii loolu leer na te yonent bi alayhi salaatu wassalaam wax ñu ngi ci fii ci bay ak mooy ak farq mooy di weccoo loo xamante ne xaalis ak xaalis wala or ak or wala ma jaawale leen mooy di weccoo xaalis ak or vice versa wala or ak xaalis ci loolu lañ newoon ñun ñu newoon par exemple ki nga xam ne day yónnee euro wala mu jógee Sénégal euh, France wala Canada wala Italie di dem Sénégal yóbbaale ay euros bu dee Europe lu jógee wala yóbbaale ay dollars canadiens ay canadiens wala bu dee Canada lu jógee wala mu yóbbaale ay dollars USA yu Amérique bu demee foofu nit ñi di ko wecc li ñu def ne ci marché bi parce que loolu cours marché bi moo koy joxe euh, valeur un euro égale six cent cinquante cinq francs CFA waaw valeur un euro égale nangam ci wàllu livre sterling muy xaalisu anglais yi par exemple loolu moo nekk cours yi la ñuy def ki nga xam ne dafa jóge ci yóbbu alal boobu dem comme aéroport saa yama loolu laa ko xamoon mooy ba mu ñëwee Léopold léegi mu nga jar boobu ba léegi man wàcc bu ma jar <laughs> voilà moo tax du ma aventure la xamoon mooy am ñoo xam ne dañuy yor seeni xaalis yoo xam ne ci wàllu fan bi di dogaale ñi nga xamante ne ñooy wàcc ci avion yi ngir wecci leen xaalis te bu ñu leen di wecc bu boobaa ñoom bu ñu leen defal ne un euro égal loolu lañ ne woon loolu baaxul foofu nag loolu noonu ñu ne woon baaxul foofu la juumte gi nekk lu tax li tax mooy yonent bi alayhi salaatu wa salaam parce que euh, bi nga xam ne moo ko leeral xadis yi wax ci loolu xadis Seydina Omar ibn al-Khattab nekk ci saxiixayn xadis Seydina Abu Bakr nekk ci saxiixayn na Abu xadis ah, Seydina Anas ibn Malik xadis Seydina Abdallah ibn Omar ak saxaaba yu bari waaye bi nga xam ne moo ci bokk nañ ci dina leeral mooy Seydina xadis Seydina Ubaada ibn Saamit ibn Saamit radiyallahu ta'ala anhu mu ne mooy bi muy wax xadiisam bu siiw boobu te euh, asxaabu al imaamu Ahmad rahmatullah alayhi moo ko soloo na ko noon waa asxaabu sunan al arbaa yëpp soloo nañ ko ak imaamu Muslim ah ak imaamu Muslim ibn al Hajjaj rahmatullah alayhim ak ima euh, Seydina bon xadiis bi laa am lu taxoon moo ko doon wax waaye loolu tax ñoo jóg waaw li taxoon indi contexte bi mooy la waraloon moom muy tudd xadiis bi loolu taxu ñoo jóg waaw léegi mooy dane yonent bi alayhi salaatu salaam moom da dégg na yonent bi alayhi salaatu salaam di wax ne ak zahabu bil zahab wal fiddatu bil fidda wal burru bil burr wal sha'iiru bis sha'iir wat tamru bis tamr wal milhu bil milh mislan bi mislin sawaa'an bi sawaa'in yadan bi yad fa idhaa ikhtalafat haadhihi al asnaafu fabii'uu kayfa shi'tum idhaa kaana yadan bi yad Allah laa yaquluhu illaa rasulullah salawatullahi wa salaamuhu alayhi ah mu ne ak jaabu bi def mooy nit ki buy def sax lii la ñuy woowee sax mooy di wettoo tabaadul entre loo xam ne ay ayn lañu mooy ayn yi moom lañ doon oor ak li nga xamante ne lii mooy ci côté euh, li jëm ci wàllu monnaie yi oor ak xaalis bu ma koy wettoo loolu mu ne ak zahabu bi zahab bu ma la joxee cent grammes or or bi lu mu mën di nekk ooru euh, sabodolaa laaj bii nag ooru Afrique bii sud laaj ñoom ñoo ci yem mooy boo jëlee az-zahabu bi-zahabi mooy mislan bi dañoo war a tolloo sawaan bi sawaa mooy égalité parfaite moo ci a am ak ñu ma ko mën di tuddee dama cee sonnoon dama cee liggéey dama koo tëggaat moo tax bi bi manu la jaar ci loolu ne moom da cee liggéey moo tax kon sa oor bi yow ajaa ajaara ma tax waxoon nañ loolu côté boobu li ñu waxoon côté boobu yëpp foofu du njuumte ñu newuloon foofu njuumte gi mu newoon mu ngi newoon ci transaction am ki nga xam ne suñu xaalis yi jël euro ko échanger fële waaye ñëw ci xaalis bi pare ngir mu gën a leer kon mu ne oor ak oor kon dañoo war a tolloo wan fitbatu bil fitba bu ma jëlee xaalis pur moo xam ay tax ay taxkaay la dem ci biir liggéey bi bëgg bëgg ba parce am na xaalis taxkaayu xaalis yu bees génn bu boobaa manumaa teg ne ah léegi yow taxkaam euh, euh, wala yow aaj euh, le le visité li ma bëggoon mooy wala yow aan jox ma ci bu bees bii man ma jox la sama bu yàgg bii ñu tolloo waaye dama la ciy tegal bii nii français sax loolu moo xaraam ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam dane bu dee sidba sidba tamit xaalis ak xaalis dañoo war a tolloo bi misli sawaan bi sawa dañoo war a yemoo yem amul ëppalante manu ci am waaw la tafaadula baynahuma ci yeneen riwaayaat ah amul amul gënalante mooy ribal fadli lii mooy côté ribal fadli mooy yii ëppalante c'est impossible mu am mu ne wal burru bil burr li nga xam ne mooy blé ak blé amul sama bled yi ma yor ci saak yii daaw lañ ko lañ ko lañ ko bayoon léegi nag comme que am na bled bu bees ci nawet bu bees bii damaa bëggoon yow nag ñu weccoo damaa bëggoon ci sa bled bu bees bi léegi ñu lay dama lay jox saabu cinquante kilos ci sama bled bu yàgg bi yow nga jox ma ci bu vingt kilos ci bled bu bees bi loolu yonent bi alayhi salaam nee na loolu mën na nekk mooy ne loolu daa war a tolloo amul yàggaay bi ci dara te loolu la radiyallahu anhu ak tamit ka ko toogaloon Xaybar bu ëndee tàndarma yoo yële tàndarma yu rafet mu ne ko ah tàndarma yi Xaybar yi nii la mel mu ne ko déedéet ya Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam ñun dañuy jël tàndarma yu nga xam ne mooy bu moins valeur mooy nga xam ne euh, bon valeur am tax taxu koo demee noonu ñu doxe ci eh, ñaari saa ngir am benn saa boo xam ne ci tàndarma ju bees bi mu ne leen aw bi aw bi waaw ñoom sëy naa bi daal lool bàyyi lool bàyyi lool déedéet loolu aynu riba mooy dëgg dëgg riba bi nga xam ne moom la ko borom bi tere kon al burru bil burri wa sha'iru bis sha'ir orge ak orge waaw ñoom ñoo yem mooy man ñu ëppale ko wa tamru bi tamr tàndarma ak tàndarma ñoo war a tolloo wal milhu bil milhi li nga xam ne mooy xorom ak xorom amul ëppale bi mislan bi misli yii mu fi tudd yii yépp waaw mooy al dahabu un fidda deux burru trois sha'ir quatre tamru cinq milh siis mooy al al asma ar mooy yi nga xam ne riba ci yi la mën a dox mu ne yooyu ñooy tolloo sawa'an bi sawa yeneen bi yam loxo mooy bu ñu tollooyee bu ma koy léegi échange bu manu doon dana la jox après nga jox man da nekk mooy léegi nag li ñu naan loxoy kajoor dañuy weesaloo ci saase mooy dama lay jox nga jox ma sinon bu dul loolu day nekk riban nasiya dootul xam mooy waa yow réussir nga fi ñu war a tolloo mooy tolloo nañu waaye lan nga ne ko mais jox jox ma déedéet loolu man da nekk loolu day nekk beneen riba bi nga xam ne sariya yi da koo tere muy riba nasii'a waa jaahiliya xamoon yonent bi alayhi salaatu salaam ne fa iza xtalafat haadihi al asnaa bu dee yii nii yaa ah, moo moo tax ñu si def asnaa su ribawiyya genre a weccoo wala ngeen war a li nga xam ne mooy fidda muy muy muy bokk orge ak sha'ir wala tàndarma ak li nga xamante ni mooy xorom bu dee yooyu yooyu moom mooy bii mën naa ëpp ci ci def maadaama fekk lan mu ngi nekk lan nit yaram bi yar mooy da ngay jox léegi ñu jox léegi léegi nag bu lii leere yii gisoon nañu ne boroom xam-xam yi rahmatullah alayhi dañoo wute ñenn ñi ne bon lii nii lenn la mooy ne yu euh, bees yi ñu am lépp loo xam ne gisoon nañ ku nekk ni ñu ko gisa woon yooyu traité woon nañ ko ginoon nañ cee yaar mais dañuy gàttal fii mooy li nga xamante ne nii ñoo bokk dañuy def xiyaas bi xiyaas bi nga xam ne mooy al xiyaasu ilxaaqu far'in bi aslin li illatin jaami'atin baynahuma fil hukm mooy dañuy jël par loo xam ne cosaan mooy euh, branche la ah daal di koy xool ci cosaanu diine ji loo xam ne loo xam ne mooy lu bees xew-xew bu bees wala mbir mu bees moo xam ne dafa xew amul àtteem réellement ci charia boo xam ne ñun feeñ ci ñun sinon charia maa faramnaa fil kitaabi min shay suñu borom bàyyiwul dara ci téere ñun xamuñu exactement lii lan mooy àtteem mais nag am na ñu gis ne ci charia am na acte yoo xam ne amoon xam la te moom ñu ñoom ñoo niroo ñoo niroo ay caractéristiques léegi li ngay def bu boobaa est ce que dañuy toog ne ah non non non lu bees ci dara nañ ko teg fee ñun daal sawaay jànguñu ko woon ci laxdar yi jànguñu ko woon ci asmaa yi jànguñu ko woon ci xalil ah wala xanbal yi ne bon man daal sawaay yi man bu ci dugg waaye yi daal gis naa ne borom al-Mughni wax ko woon Shafi'i yi ne borom imam ar-Rafi'i ya rahmatullah ala al-jami' dégg moon wax ci dara gisuma mu bind ci imam an-Nawawi rahimahullah imam ñoom Hanafi yi Zaynul Abidin imam Ibnul Abidin gisuñu wax ci wala Ibnul Hammam ñun gisuñu wax ci kon nag saway ñun nañ ba est-ce que lay deme noonu borom xam-xam bi nga xam ne moom day xool li nga xam ne ñooy yi lu bees loolu lu mu miroo ci sariya bokk ay caractéristiques ay melo yëpp ñu xam ne sariya moom du tàqali ñaari niroo te tamit du boole ñaari wuute kon ñu jël loolu jox ko ak tey lañu xam ci sariya lii illatin jaami'atin baynahuma ndax lan lu tax ñu ñu koy jox loolu ndax daa am tax tax am loo xam ne moo leen di boole réglé leen ñu xam ni kon ñaar ñii niroo ñoom ñoo bokk ñoo war a bokk àtte ñu jox leen àtte ta lool ponk la ci li nga xamante ne mooy al ahkaamu shar'iyya waaw li ëpp selon li ëpp ci borom xam-xam yi di jamaahirul ulama rahmatullah alayhim waaw waaw zahir yi ñoo ci xaw a génn waaye euh, loolu fii bu ndaw la voilà fii noo borom xam-xam usul yu mag yëpp yëpp ci ànd léegi nag noonu ci lañ ne woon maa ngi ci gis côté xaalis wax nañ la sànq mooy les deux fii or xaalis am na ñoo xam ne dañu ne dañoo bariwul am na tamit ñu bees ñoo xam ne euh, dañ leen bi jàppale ci wax yooyu que ne bon affaire bi daal euh, xaalis ak or pur la ñu waxoon lu lool ci fii waaw yu bees yi demewul noonu ñoom seen affaire bopp la loolu gis nañ ne loolu ginu dëgër loolu moom du wax du dëgër du tout waaw sinon lañ waxoon ba ñuy gis ahkaamu zakat rek ak tey zakat kon dinee gis yow léegi aloo xam ne ku la ci ëppale kooku lañ wooy borom alal ku la dina yi ak dollar yi ëppale la moo ëppale loo kooku nan nga mën na wax ne kooku moom loolu mu yor kenn ko ci taxe zakat amul dara non loolu loolu loolu loolu de xikmaay sariya ci moo tax borom xam-xam yi rahmatullah alayhi en tout euh, li nga xam ne insha allah loolu lañ gisoon ne mooy li gën a dëgër mooy ne mbir li leen boole yi mooy samaniya mooy valeur fiduciaire am nañu ne parce que dañ koy la ko war nag yooyu loolu am na waaye lii mooy li nga xam ne insha allah mooy li gën a dëgër te ne nga xam ne moo waleen waral moo moo mooy illa bi cause bi nga xam ne tax tax di dox seen diggante da nga xam ne ñoom ñoo ko bokk diggante or ak xaalis ak suñu xaalis yu dees yi monnaie yu yi ñu na dañoo am loo xam ne moom la ñuy jëndee ko jaayee di def ay tabaadul ay essence te loolu ku la ko ku la ci ëppale moo ëpp waaw boo ñu lay <laughs> mu ngoog waaw ak li ñuy dox ñu ciy ñu ciy def ay jënd jaay di kii nga xam ne loolu. loolu côté boobu côté lekk yi xam-xam yi dañ ci wutoo rahmatullah ci soobu waay yi est ce que mbir mi nekk loo xam ne ñun li ñu dëgëroon mooy li Maliki yi rahmatullah alayhi wax que mooy li tax mooy ban tax tax moo nekk bu ko defee ñu man tee xiyaas yeneen yi nga xam ne yu bees la parce que jamono jooju foofu doon ñoon xamuñ woon li naan ceeb par exemple xamuñ woon li nga xam ne ñun moom la ñuy woowee xamante ne mooy dugub dugub ji ñii kii bo euh, yoon mooy est-ce que dégg nga fenn ñu ne wala euh, euh, yonent la sa sa mais al urdu lil urdu non léegi ak li nga xam ne mooy fëstox mooy jeex amul woon léegi mooy foofu noonu léegi nan la est-ce que dañu naan bon baykatu gerte bi a ah moom du génn dara léegi baykatu kii bi ñebe bi moom it garaawul du génn dara baykatu ceeb bi du génn dara non dañuy Maliki rahmatullah alayhi ne li leen boole mooy yu ko taatu wayu daxar mooy bépp ñam boo xamante ni nii nit ki da koy bay ñu gis ne moom day mën a conserver boppam ci lu yàgg tey loolu mooy te ñu koy dundee ñu koy dundee yu daxar pas yow yaa koy conserver mais moom ñu xam ne loolu da koo am mën ay toog lu yàgg te du yàqu loolu noonu dañ koy booleeg al liñ naan a tamru bi tamri al sha'iru bi sha'ir al burru bil burri léegi nag mu def loolu côté boobu al milxu milxu mooy yi nga xam ne moom la ñuy mooy xorom ñu ne lépp loo xam ne xorom la lay lan koy jare lan lay jare mooy saxale lu ñuy saxale ñu ne lépp lu ñuy saxale comme tawaabi yi tawaabi mooy épices yi ak tamit suukar nga xam ne loolu tamit dañ koy sàppale yooyu noonu dañuy jël li nga xam mooy ak kay li nga xam ne mooy xorom loolu moo tax bu ma ñëwoon man suukar man ma ne man sama suukar bi demee saay la yow suukaru yu carton nga yor kon léegi lii def yow da nga may jox da nga may jox benn kilo man ma jox la deux parce que sa bopp moo gën a moo gën a euh, valeur déedéet boobu dañ naan la mislam bi misl ndax li miraku doon dox loolu lay dox bu lii def leer léegi nag mu def suñu côté bi nga xam ne moom lañu waroon a ñëw mu jëm ci eh, li mbokk mi laajoon rahmatullah alayhi daal di ci rahmatullah alayhi yal na ko borom bi kii te euh, jàppale euh, bari na nag wolof yoo xam ne jàpp nañ ne boo nee rahmatullah alayhi nit mooy day daa fekk ne naw fi déedéet <laughs> waaw euh, bi alayhi salaatu salaam yàgg na di ñaanal saxaabaam fulaanan ah gisoon nañ ci xadis bu daif boobu doon wax eh, eh, bi Seydina Abu Dar di ñëw mu ngi ne la di ñëw moom kese ah te moom kese mooy faatu te moom kese mooy dee <laughs> ne <laughs> xadis yu wér <laughs> waaw yoo xam ne yonent bi alayhi salaatu salaam ba day day wax loolu mooy rek ñaan yërmande la waaw ñaanal yërmande nit ki waaw léegi. Eh, mooy laajam bi moo doon lan léegi nag bu dee suñu monnaie yi nag may dem ci moo foo foo xam ne zone moo euro la comme ma dem Sénégal war faa jël ko xaalis gars yi ne ma ah non ñun duñ la ko defal li nga xam ne mooy lii ñuy wax noonu mais dañ la koy defal lu moyen lu gën a suufee wala lu ëpp wala lu dina tuuti ngir ñu am ci dara est ce que loolu baax c'est ça la question ci kaw parce que ci kaw ñoom dañ naan lii daa ay frais dañ ko doon tuddee wala yu mel noonu loolu mooy est loolu c'est bon oui wala non loolu lañ naan la contrairement ak li ñu waxoon contrairement ak li ñu waxoon mooy ne euh, euro li ñu li li li jar njëkk a jënd d'abord ndax fii ci xiyaas lañ ne mooy li dara li dara njëkk li jënti mooy est ce que yonent ma ne saa tam dana zahabu bil zahab wal fiddatu bil fidda ñaar yooyu lañ soxal moo ñu soxal mislan bi mislin sawaan bi sawaa wa ida ixtalafat ak yi mu wax yëpp hadihi asna fa bii'u kayfa shi'tum ida kanat yadan bi yad waaw xaalis ak o ak zahabu du or ak or buñ ko échangé day doon loo sawa ak bi sawa loxo loxo or ak or xaalis ak xaalis buñ bi la ñuy wax ba xaalis kër lool léegi nag ñun d'accord na nga léegi kon suñu euro yeeg dalasi yeeg franc CFA yeeg rouble yeeg livre sterling yi mooy le fait que ñoo mooy kon est-ce que léegi bu est-ce dollar égal euro est-ce dollar ak euro bi benn la est-ce euro bi ak livre sterling benn la est euro bi ak franc CFA bi benn la ah loolu loolu mooy laaj bi tegu bu boobaa dañ naan bien sûr lu benn mooy lan est-ce un dollar moo xam bu canadien wala euro bu bu États-Unis dañ naan non. ñu ne est que un euro égale un franc CFA ñu ne am non non non non nga ne ma un euro que un euro égale euh, euh, euh, un livre sterling ah non non non non est-ce que un euro égale un rial saoudien wala jamiyaat yooyu ñu ne ah non non que comme le dirham ne comme ñu yooyu fii lañ defoo mooy kon euro dollar ñaari jins yu wute lañ mooy ñaari sinf yu wute mooy manu leen a lenn lañ bokk le fait ñu nekk ñu am valeur fiduciaire mais ce n'est pas que ni xaalis ak or mooy or pur xaalis pur pur ah xam nga bu ma jëlee or muy or bu ñu xam muy or boo xam ne dama ko am lingot d'or ma am lingot te am beneen méngo door ak lu ooram oore li mu yor oor la man li ma yor oor la ñaar yooyu mënuñu see lan mënuñoo see gënalante bu dee dañ koy weccoo lu tax parce que sinfun waaxid la benn la ñoo yem ñoo bokk lépp gënalante manu see am comme li yonent ma lay saa wax ci tàndar ma gi sawaa am bi sawaa amul bii moo gën a moins bii moo gën a valeur parce que tàndar ma la bii di tàndar ma alors que bu ñëwee ci suñu monnaie yi un dollar dollar du euro euro yi moom du franc CFA est-ce que gis nga li ma lay wax bu boobaa rek kon ñoom ñaar mën ñoo yem àtte ba loolu sax c'est une évidence loolu moo tax que ni un euro kenn doo ñëw ñu naan la un euro égal un dollar wala un euro égal un franc CFA loolu duñ ko wax lu tax parce que dañoo nekkul benn nag la ñuy xamee ne kon mbir yi nekkuñu benn comme que nekkuñu benn mooy kon taxaabul gi ñuy wax moom manu la dox foofu mooy mooy mën naa dox foofu mooy gëmi lañ te mën naa dox parce que la fa ida xtalafat hadihi al asnaafu fa bii'u kayfa shi'tum ida kaanat yadan bi yad mooy li nga xam ne ma lay saa saa wax ne yii bu ñu wute comme que yii dañoo wute dollar bi dafa wute euro bi euro bi dafa wuteeg franc CFA bi franc CFA bi dafa wuteeg li nga xamante mooy le dinar tunisien kon nag comme que bu boobaa hadith bi lu ci mooy benn partie bi concerné wu pour kon loolu mooy al zahabu bil zahab al fiddatu lu tax parce que du même chose comme que du na ngeen jaayee neex wecceen suku leen ci lu neex mooy jaayeen bii on jaay leen jëndalante lu mu neex waaye à condition beneen condition bi moom mooy il faut mu nekk loxo loxo bu boobaa loolu lu muy tekki mooy man naa am dix euros un euro ne man un euro bon waaye yoo ay dollars US yu États-Unis ma ne ko man dama soxla woon ci dollar américain bi parce que fan yi war a dem hmm, euh, <laughs> New York <laughs> ñu ne la waa ji ne la ah quoi kon de man nag yor naa ay dollars pour simplifier la mais nag parce que man xam naa ne ci taux marché bi marché bi lii lañu wax que ne un un dollar léegi nañ jël bu Sénégal bi comme ça mooy dina fin ñuy bañ a aventure wu ci dollar bi nga man de damay dem Sénégal temps yi ne man fa laa mu wax yow man daal kii laa yor li ma yor ci ci xaalisu Sénégal presque yor naa ci un million. nga ne ko non ah, way way mais yow saa yi da ngay defar sama biir. wallahi. muy nii mooy léegi moom kër ga. way dama ko andaalee. léegi waaye la man dama soxla woon loolu. comme que damay dem di war a wéccee ko dugg fu nekk. léegi man dama bëggoon nag nga ma ko. loolu sarfu la tudd mooy lekk xaalis ak xaalis léegi laaj bi mooy est ce ak xaalis ak ak euh, français fa bi ñooy tontu nañ ko yem comme que rek yemuñu yeneen ma lay saa saa nee na bu ngeen di jaayee loolu fa biiru kayfa nu leen neex kon fii jaay moom mooy wax ne man lii laa koy jaayee waaye bi moo ma am kon un million yi man ñu lay def naa ne ci marché bi dañ naan un euro égal six cent cinquante loolu xam naa ko mais loolu affaire marché bi la mooy marché bi ñoom ñoo ko définir mais tekkiwul ne comme que marché bi définir que dañ koy imposer ñëpp déedéet mu ngi mel ne rek baril de pétrole wala ñu ne produit agricole fii ci bourse de Chicago ñu ne voilà fii di baril de pétrole fii ci New York le le Nasdaq léegi fii lay jaar wala ci bar 440 euh, bi fii Paris wala fee ci ci Rome ci ci euh, Milan euh, affaire bi day jaar un baril égale par exemple trente deux dollars loolu tekkiwul ne man lii bu fekkoon maam ab baril ab baril de de pétrole mooy bërigo yooyu ñuy jaay yu pétrole yi man je suis obligé jaay ko li nga xam ne moom la marché bi wax ne trente dollars non bu ma neexee ma jaayee ko trente deux bu ma neexee ma jaayee ko cent bu ma neexee ma jaayee ko cent loolu dama cee am droit loolu nag moo am fii foofu lañ foofu lañ juume woon voilà mooy waaye bi mooy xool lu ko jaay ci kaw loolu mooy xool lu ko neex bu ko neexee mu ne ah kon ni may def ah ay un euro six cent cinquante cinq non comme que yow dama lay dimbali maa ngi nii ah au ngay nekk di baas wala boo demee foofu di di dem ay commerçant di leen seet ak yooyu man dama la koy defal léegi nee na un euro pas six cent cinquante cinq mais six cent cinquante bu ko neexee mu def bu ko neexee mu ne man sept cent français ça laa koy am na ci droit bu ko neexee mu ne un euro man cinq cent laa koy def am na ci droit mooy fa bii aw fa ci tub léegi lan mooy def pour riba beneen façon riba bi ñëw ba ñu ñëw mooy day nekk léegi amul mu ne ko kon léegi yow jox ma euh, équivalent un million ci euro euh, bu français fa waaye jox ko mu ne ko léegi ngoon comme que da ngay nii man damay génn nii maa ngi yi dañuy daw benn bu loolu man da nekk ndax bu mooy ko defee mooy riba na ci ak mooy riba bi xam ne dañ koo teg ci waaye mooy da ngay nangu léegi jël loolu loolu nga xam ne mooy beneen façon riba loolu la moo mu ne fa biu ida xtalafat hadi al asma fa biu jalen kayfa shi'tum ñu leen nekk na bu dee nekk bi yad moo tax mu mu mu riba na ci a bañ a mooy il loxoy kajoor dañuy leesaloo dañ may jox ma jox la ci noonu lay baaxe waaw ci kaw lii nag mooy kon lañ doon wax kene ñi nga xam ne temps Léopold Sédar Senghor man loolu laa xamoon wax naa leen ko sànq dañuy yokk seen seen euro yu waaw seen bon français fa yu bari ngir di di di daf ñi jóge Europe ngir di leen nekk bu leen neexee ñu def ko six cent cinquante yow bu dee arrangé wu am nga droit ah, ku ne am nga choix bu la neexee nga bañ koo jël seet keneen koo xam ne yow jàpp nga ne moo gën a euh, euh, avantage ci yow mooy kon noonu li ñuy du loo xam ne lu xaraam la déedéet lu dagan la maadaama te ñoom yaman bi yëpp lay doon de toute façon da ngeen di dem bi ne ngeen wax mu ne la moom lii la koy defee nga d'accord mu jox la nga jox ko mu jeex loolu nag am mooy métier moomu nit mën na cee amee alal contrairement ak yi nga xam ne mën na mën na amee alal mooy lu xa lu li sam xaraam la voilà mais sauf bii nii ñu waxoon ne bii bu baax la moo tax gaa yooyu mën nañoo def loolu contrairement ak li nga xam ne moom lañ waxoon voilà parce que xiyaas bi lañ àggul woon bi ci biir a biir waaw seet ñoo exactement ci ne dañuy wax xaalis xaalis ñu ko jëlee nag kon seen baax seen ba sax rek jaxas sans pour autant ñu xool que ni affaire yi bokku mooy euh, euh, franc CFA ak or bokkuñ franc CFA ak dollar bokkuñ léegi nag am na benn lënt lënt boo xam ne nit mën na koo am mu ne la man nag euh, par exemple man la waa baax na loolu laajal laajal garaawul mais nag man damaa moom benn laaj mooy léegi. parce que xam nga sànq yaay saan dollar américain dollar canadien ma ne waaw te ne man fii bu ma nee Vancouver wala Toronto war a dem Chicago ah wala ma war a dem Miami wala Florida léegi man est-ce que comme que ñaar dollar la est-ce que bu man naa ñëw di wecceeku dollar américain bi parce que dollar canadien laa yor gars yi ko nangu fii foog ma dollar américain bi est ce que bu boobaa bu ma joxee un dollar buñ may wecc un dollar égal un dollar américain égal un dollar canadien est ce la ma ne la non non non parce que bokkuñ bu la ñaari tur la bokkutul un dollar américain bokkul ak un dollar li nga xam ne mooy dollar beneen bi dollar canadien bi bokkul baax na ba bokkuñu sax valeur demal ci marché bi un dollar américain rek naan la égal no égal cent dollar canadien bu boobaa nag mooy li la wax fii ci français fa bi prouvé ne bu boobaa waaye bi bu ko neexee bu ko neex yow nag am nga libre choix bu la neexee nga d'accord ci lim la ne lii laa koy wéccoo bu la ne un dollar man un dollar canadien dama lay jox un dollar américain nga am na ci droit bu ko neexee mu ne man un dollar canadien zéro virgule quatre-vingt-dix-neuf laa koy weccoo bu ko neexee mooy moom moo xool lu ko neex lu tax fa iza talafat hadhihi al asnaf te dañoo ndax dañoo wuute fa bi'u jaay leen kayfa shi'tum ni ko leen neexe iza kanat maa daama mu ngi nekk lan yadan bi yad loxoog loxo waaw lii lañ bëggoon indiwaat ngir rectifier loolu léegi li def mooy nekk kii bi mu nekkoon ci archive yi ci eh, ndax tàggoon nañ ko tamit def ko ci fi ñu def ahkam fi ñu def ahkam tudde woon bu ma juumul le riba dans les de change bu boobaa dañuy defaale bii ci suufam dañ ko ci yokk dañ ko ci yokk def rectificatif bu ko defee su déglu bii dina xam ne bëri njuumte doon doon wax loolu bi doon wax ne comme câble bi boobu loolu lépp noonu fi ñu juume woon mooy ki nga xam ne mooy taux de change def dem Sénégal di wecceeku wala yu mel noonu moo xam ci banque bi wala waa ji juuf mi ne tey ci ci bi kooku am na droit fixé prix ne man lii la même bu dee marché bi lii la ñu wax un euro égal six cent cinquante man damaa def loolu lu tax parce que am na ci lañ yeneen ci bari saa saa moo ne fa ida xtalafat hadihi al asnaf bu dee ne yii dañoo wute te xam nañ ne euro bi dafa wuteeg dollar ak ak franc CFA bi ndax bu doon ne dend lañ te euro day nekk lan un dollar comme li nga xam ne bu ma la joxee cinquante grammes or pur amoo droit lu dul jox ma cinquante grammes or pur tamit voilà kon ndax bu doon dend la kon da lay def un dollar un dollar un un un euro égal en français fa te loolu ñëpp xam nañu demewul noonu kon nag dañuy koo dañuy xam ne bokkuñu parce que suñ si ñoo bokkul ñoom ñaar ay jins lañu yoo xam ne bokkuñu genre yi bokkuñu même bu dee ne xaalis leen tudd mën leen tudd bokkuñu ta waxoon nañ ne xaalis léegi de toute façon sax kenn da ko attelé wul ci or xaalisam yooyu même bu doon loolu la xam nañ ne bokkuñu ci kaw loolu na nit day mën a fixer prix bu ko neex malgré que ni prix bi la taux de change wax loolu ak yéen a ngi yi taux de yi wax mooy par exemple ñu yónni xaalis dem ci Western Union wala ñu dem ci Tap Tap Send wala ñu dem ci gaa yooyu nekk fële euh, MoneyGram ñooñu mooy dañ lay taux de bi bi nga xam ne moom lañ fixé ci marché mondial bi ñoom boobu lañ lay moom lañ lay defal que ne boo yónnee par exemple un ka koy jox përe moom lii lay jox voilà loolu it leeroon nañ ko te boobu que ne loolu moom riba benn riba amu ci ndax waa day liggéey da da da day liggéey daf lay jëlal xaalis la ko yóbbul feneen kooku bu ko neexee mu ne samay frais lii la koo xam na ci droit comme tamit fii nit ñu waxoon am na droit fixe prix bu ko neex faman saa ku mu neex nga d'accord ànd ak moom ku mu neexul nga bañ a d'accord seeti keneen wallahu taala alam